wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñi génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam muy ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ci yoon bi min almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam ila makkata almukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon sarif ma zilna wa nahnu bi sarif ñu ngi woon sarif gisoon nañ la xewoon sarif sarif soriwul makka ah mooy léegi ñu àgg makka insha allah mu am xew-xew bu fa amoon mooy xew-xew yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xemmem loo saxaaba yi ginnaaw ba mu leen tànn loowe diggante ñetti façon aj yi ca miixaat ba ca dal xulayfa ñu tànn bu leen neex ginnaaw ba nga xam ne ci la leen tànn loo bayna xajjin mufrad wa bayna qiraan aw tamato bayna al qiraani aw tamattu ku nekk daal nga yéen nga xool lu la neex nga def bi ñu agsee sarif nii comme ni ko xadiisu sayyidatu Aïsha bi waxe radiyallahu anha nekk ci as-saxiixayn bi sallallahu alayhi wa dafa jël ci ñoom décision bu ferme non da leena xemmem loo sarif waaw ni képp koo xam ne aj nga yéene woon te indiwoo xat yu bu ko neexee mu def ko mu def ko umra de waaw sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na ñenn ñi jàpp ci loolu am ñoo xam ne jàppuñ loolu ndax da leen ko daleen leen a euh, du loo xam ne da leen ne lii ngeen def waaye foofale ci la ginnaaw gi nee na mu ñëw dugg ci man fekk ma daal di gis samay mbërëg mu ne ma anu anu fisti maaleki mu ne mu fekk ma may jooy waaw ma ne ko ah mu ne ma la maa yub kii ki lan moo la jooy loo yow Aïsha radiyallahu anha ma ne ko ah dégg naa li nga wax ca saxaaba yi ci umra gi te man kon mooy man duma ko mën a def te man duma ko mën a def mu ne ko lu tax doo ko mën a def mu ne ko parce que duma julli mu ne ko loolu bum la lor zaaki shay'un katabahu llahu banaati aadam loolu mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko bind ci doomu aadama yi yu jigéen yi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nag ifaali kulla maa yafaalu alxaaj gayra an laa bil bayti xatta tatuhuri mu ne ko defal lépp loo xam ne ki aj lool lay def bépp at boo xam ne aji aj gi lool lay def defal ba mu des lii nag mooy bur wër kaaba gi lu dul ne danga seet mooy sa mbërëg yi dafa dagg ba nga sangu ah ba set sangu set après daal di koy war a def loolu moo doon nettali bi mu amoon ay masala yoo xamante ne nii waxoon nañ la yu rëy la yoo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy traité fii wax nañ la nag am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ci biir xadiis bii te waxoon nañ la xadiis bi qad rawaahu ash-shaykhaani a'ni al-imaamu al-Buxaariyu wal-imaamu Muslimu bnu al-Hajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaabuuriyu rahmatullahi alayhimaa muy xadiis bi muttafaqun alayhi la al-imaam al-imaamu uh, al-Buxaari soloo na ko na ko na al-imaamu Muslim rahmatullahi alayhimaa waxoon nañ la ñun nag masala yi nga xam ne moom lañ ciy gis mooy bi ma ahalat aïchatu bi ma ahalat aïchatu ana lan la saydatu aïcha radiyallahu anha ana lan la lan la armal lan la yéene bi nga xam ne ci lay aj loolu moo doon bu njëkk bi beneen bi mooy réellement ana lan la def sax hal kaanat qaarina aw kaanat aw xajat xajjan mufrada thumma i'tamarat ba'da al xajj mooy est dafa def xiraan wala boog dafa aj benn aj après ba mu paree ci aj gi mu daal di def umra loolu waxoon nañ la masala yooyu la gis ak masalaay est-ce que jigéen bu gis ay mbërëgam mën naa wër Kaaba gi wala déet ak ki nga xamante ne nu fasaa ula muy ki nga xamante ne moom ah tollul dafa tollu jamono joo xam ne moom dafa jur doom te setagut moom it est-ce que kooku est-ce que obligé bala moo wër kaaba gi comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax nii defal lépp lu aji aj gi def sëf que bul wër kaaba gi est-ce que loolu noonu mooy lan mooy àtte yi jëm ci wàllu loolu te tamit day dugalaale at-tahaara aw hal tahaaratu chartun fi fi tawaaf am la est-ce que laab moo xam laab gu ndaw gi wala laab gu mag gi waaw mooy laab ci janaaba bu dee nit koo xam ne dafa war a sangu walla koo xam ne jàpp la war a def est-ce que il est obligé def ko ba pare est-ce qu'il obligé def ko ba pare war a mën a tawaaf ndax lo est-ce que loolu noonu la demee wala lan moo ci masala boobu waxoon nañ la dinañ ci ñëw am na beneen masala muñ masalaam est-ce que kañ la comme lim wax ne zaaki shay'un moom alayhi salaatu wassalaam zaaki shay'un katabahu llahu ala banaati aadam mu ne lii de mbir la moo xam ne euh, katabahu llahu ala banaati aadam lii de mbirla moo xam ne suñu boroom daf ko bind ci doomu maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam kon nag euh, loolu lañu waroon a gis commencé woon nañu masala bu njëkk bi commencé woon nañ masalaam bi ma ahalat ana lan la ihlaal moom alay moom sayyidatu Aisha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma gisoon nañ ne boroom xam-xam yi euh, masala la boo xam ne euh, gis nga ni ñu ko tënk dañ koo tënk vraiment lool lool lool lool lool mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am diggante ñi nga xam ne dañu ne moom li mu defoon mooy ahalla ahallat bi bi xajjin waxda moom bi muy ihlaal aj la ihlaal aj kese waaye nag bi mu xam ne ci la dem ba ca yoon wa ah bi nga xamante ne nag ci la dem ba ca yoon wa comme li yonent bi alayhi salaatu wa wax saxaaba yi ne leen fecc leen seen aj gi ngeen yéenee ngeen def ko li nga xam ne mooy umra moom ci la transformé ajam daal di umra waaye nag comme ba mu agsee da ba muy agsi màkk dafa gis mërëgëm looloo tax manul woon a continuer umra googu daa far aj yéene aj dugal ko ci biir umra gi mu def xiraan te loolu moom la waa jum jumhurul ulama daal di wax mooy tontuwaale nañ lan la def mooy lan la yéene ba muy yéene mais en réalité lan la lan la def loolu it gis nañ ko mooy waa jumhurul ulama dañu ne qiraan la def min almalikiyati wa shafiiyati walxanabilati rahmatullahi alayhim kanta xanafiya yi ñu ne mukk dalu ci ma ne gis nga umra googu noonu noonu yeneen mu ne woon moom lay di def sayyidatu Aïsha bam ñëwee ba ko yonente mi alay saar saam ne ko urfidi umratik ne ko wa ak da'i umratik yooyu yëpp day tekki ne dafa bàyyi umra gi daal di dugg ci ak gi te loolu yemul ci sayyidatu Aïsha moo tax ñoom xanafiya rahmatullah alayhi ñu ne bépp jigéen boo xam ne dangaa ñëw màkka di aj si mooy nga bëgg a def umra ba pare door a aj comme ton boo ñëwee fekk nga gis say mbërëg ni ngay def mooy sak umra sak sak sak fa lay arrêté waaw fa lay arrêté mooy stop fa la arrêté après nag nga ihlaal li nga xam ne mooy aj léegi ñoom noonu lañ ko waxee ñoom ñoom Hanafiya yi ne loolu umra goog dafa foofu la arrêté waa jumhur nag dañ ne dara la arrêté wul. ndax dafay da ca boo dafa jël aj dugal ko ci biir ah mu mujj nekk qaarina moom ki nga xam ne mooy sayyidatu Aishatu bint Siddiq radiyallahu ma mu am beneen partie boo xam ne ci côté lan la ihlaal kon te lool tamit mooy waxu waa jumhur te gisoon nañ li nga xam ne moom la al imaam al qaadi Iyaad rahmatullah alayhi waxoon loolu mooy moom la ñoom al imaamu nawawiyu rahmatullah alayhim ak ñooñu moom lañ dëgëral que ne moom qad ahallat bi hajjin euh, après la ko transformé ba yonent bi alayhi salaatu salaam digalee saxaaba yi nga xam ne indaale wuñu hadiyu ñu daldi fecc seen aj gi daldi koy def umra moo am beneen partie ku mel ni ñoom al imaamu ibnul ñu ni mukk loolu lool daa demeewul noonu mooy ne affaire bi la mu yéene woon yéen da ngeen a juum li nga xam ne moom la sa sayyidatu Aïsha radiyallahu anha yéene woon ca début ba mooy umra waaw yéene wu fi woon aj fenn fenn fenn fenn fenn mel ni ñu ne leen waaye yéen yéen jataay bi weesu yéen a doon wax naan xaar leen ngeen ñëw ngeen indi seeni dalil ñu ne leen noon suñu suñu suñu waxtu dafa dafa dafa de dafa dafa jot léegi nag yéen la ñaa déglu waaw kan mooy wax ci yéen ñu ne al imaam Ibnul Qayyim ne maay wax man maay man maa man maay jottali ñun suñu position suñuy wax maay jottali ñu ne ko bismillah ya al imaam Qayyim al Jawziya wa jazaaka allahu anna xayral jazaa léegi ana lan ngay ana lan lan ngay wax mu ne man li may wax ci zaad laa koy waxe muy zaadul maad sama téere bi nga xam ne fii hadi xayril ibaad léegi anas ana yéen ana ana dalil li ñu ne dalil yi waxoon nga ko waaye nañ ko jël ndax ñoo war a wax ah mooy xadiis sayyid sayyidna urwa ibnu zubayr radiyallahu taala anhu wa ardaah comme ni nga xamante ne noonu la wax ne mu ne moom sayyidatu Aisha ta xadiis bii gisoon nañu ko yàgg nañ koo gis mu ne xarajna ma rasulillah mu ngi ci saxiix mu ne xarajna génn nañ ma rasulillahi ànd ak ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi xajjatil wadaa muwaafiina li hilaali dil xijja mu ne ñu ngi génn ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tombeek li nga xam ne mooy hilaal weeru dil xijja waxoon nañ la le vingt-cinq ci mois dil xijja lañ génnoon ji yawmu sabti te le bésub samdi ci lañu génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moo ci gàttal loolu yi day wan ne kantaa li ñuy wax ay bis bii kenn du ci eh, voyage ak loolu moom lislaam xamul loolu waaw ay bis bu rafet ak bis bi non bu ci voyage yi àllarba o àllarba ay musib loolu lislaam xamul loolu waaw même bu dee ne ñi koy wax dañ koy xaw a mbubbal diine mais diine moom xamul loolu waaw yonent bi saa salaatu amul euh, benn bés boo xam ne da doon wax ne bés bi bu leen ci voyage waaw bés bii bu leen ci voyage yi ndax loolu gaafal bés yi la bés yépp bés yi borom bi subhaanahu wa taala dëgg la am na bés yoo xam ne comme li al imaam Ibnu mu doon wax comme li taxoon yawmul xamis bari woon na lim ci doon voyage waaye loolu dara loolu tekkiwul ne affaire bi daa am benn bés boo xam ne voyage yi ci problème da ciy am voilà loolu a pire a précision la <laughs> wala précision <laughs> waaw dama gaayeen c'est que waaye wolof yi français laay wax précision la waaw léegi mu ne kon Sayyidatu Aïsha mu ne kon radiyallahu anha dañu génn kon ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu tombeek Dhul Hijja ah mooy ah muwaafiina li dhil li hilaali Dhul Hijja mooy Dhul Hijja léegi mu dukkoon voilà <laughs> voilà ndax Dhul Qa'da lañ génn le cinq fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu ne man araada minkum an yuhilla bi umra fal lii xam nga waxoon nañ ko bi wees képp koo xam ne bëgg na umra la bëgg a ihlaal moom la bëgg a yéene def ko mooy na ko def ah na ko def kooku mën naa def loolu ci biir xadiis boobu bon dafa xaw gudd léegi nañ jàll ñu ne mais est-ce que man imaam Ibnul Qayyim Euh, rahmatullah aleykum mën nga avancer tuuti pour boo accès rek ci farax al laal seen côté fi ngeen di tegtaloo rek parce que xadiis bii ñun ñépp dégg nañ ko yàgg nañ koo wax euh, dañ la koy ñaan rek ñu waa baax na kon nag saxaaba yi en tout cas mooy ba mu leen tànn loo ne leen comme li ñu waxoon bii weesu xool leen ci façon ñetti waxaan nañ ko léegi bi ñuy tàmbali ñetti façon aj yi bu leen neex ngeen def ci ñi ñuy aje Sayyidatu Aisha nee na am ñoo xam ne ñoom umra lañu wa kaana min alqawmi man ahalla bi umra wa minhum man ahalla bi hajj qaalat fa kuntu ana mimman ahalla bi umra allah hmm? mu ne kanta sayyidatu Aïsha nee na am ci nit ñi ñoo xam ne aj lañ préféré moom lañ tànn am ñoo xam ne umra lañu tànn man nag mu ne kanta man sayyidatu Aïsha ana man mimman bokk naa ca ña nga xam ne ahalla bi umra ñi nga xam ne umra lañ ihlaal ñu ne waa lii moom la leer kii ne umra ñu ne ko <laughs> yéen waa daal yéen yéen yéen yéen yéen ne benn ngoog ñu ne leen am ngeen yeneen ñu ne waaw ñun kay li ñu am saay dafa bari ah seydina jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhu moom moo wax na loolu waaw seydina jaabir nee na comme ni xadiis bi xadiis Seydina Jaabir boobu mu ngi ci as-Saxiixayni mu ngi as-Saxiixayni ah moom Seydina Jaabir ibnu Abdillah ibnu Amr ta'ala anhuma mu ne Sayyidatu Aïsha keroog bi nga xamante ne ci lañ génn ci la waxaale woon bii nag wute na ak xadiisu comme li ñu waxoon keroog dañu juumoon du xadiisu bi jaar ci Muhammad ibnu Muhammad ibn al Muhammad al Baqir ibn al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu muy Seydina Muhammad al Baqir Abu Ja'far xadis bii ni ci Sahihayni la nekk waaw xadis Seydina Jaabir bii ci Sahihayni fala nga xam ne mooy fi nga xamante ne nii foofu la nekk ah muy Jaabir radiyallahu taala an buy wax ne sayyidatu Aïsha en fait keroog bi mu dafa def moom li mu defoon mooy umra waaw umra seydina jaabir kon na ne waaw seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram mu ne mooy mu ne keroog yonent mi salaam sayyidatu Aisha dafa defoon umra dafa umra la armaaloon bi mu ñëwee nag arakat mooy bi mu naan arakat dafa ah dafa mooy dafa gis li nga xam ne mooy mbaaxam yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy wax mu def li ki ki aj di def ah waaye suuf ko nag bu mu bu mu tawaaf li nga xamante ne ni mooy kàmba gi léegi nag mu ngi noonu ah ñu ne benn ngoog te jëlee nañu loolu luy wane kon sayyidatu Seydina Jaabir ah nee na sayyidatu Aïcha lim defoon mooy dafa defoon eh, lii la ihlaaloon mooy eh, umra waaw léegi yéen lii leerulam sayyidatu Aïcha nee na lii laa def seydinaa jaabir ibn abdillah ne sayyidatuna Aisha lool la def waaw yonent mi alayhi salaatu fekk muy jooy <laughs> lool kay gaa yi leer na mu ne mu ko qaalat sha'ni anni qad qad wa qad xalla an wa lam ahlil wa lam atuf bil bayti wan-naasu yadhabuuna ila al fa qaala inna hada amrun katabahu llahu ala banaati aadam faxtasilii thumma ahillii bilhajj ah saydatu say saydatu saydna jaabir ibn abdillah moo ne de ah <laughs> <laughs> te ma xaaral ba ci lii sax mooy ci biir xoolal ci kaw lim wax <laughs> saydna jaabir dane aqbal na ah aqbal naa muhilliina ma rasulillahi sallallahu alayhi wa bi hajjin mufradin wa aqbalat aishatu radiyallahu anha bi umra hatta idha kunna bi sarif arakat <laughs> mais leeru Seydina Jaabir nee ibn Abdillah ñun dañoo jóge fële <laughs> dañoo dëgmal si muhilliina ma rasulillah ñu ngi ak yonente bi bi hajjin mufrad ci ak kese wa aqbalat Aisha sayyidatu Aisha aksi radiyallahu anha moom bi bi moom mu ihlaal lan umra hatta ida kunna bi sarif ba ni ñuy nekkee sarif arakat mu gis ay ay mbërëgam ba mu demee Makka nag bañ àggee sarif foofale mu gis euh, ay mbërëgam yonent alayhi salaam fekk muy jooy mu ne ko lan moo lan mooy sa problème lan moo la dal mu ne ko man damaa gis sama mbërëg yi nit ñi ñu ngi nii génn nañ ci seen umra gi mooy loolu mooy wane ne ca kaw bu nee ñun ak yonent alayhi salaam dañu def bi mu mufrad mooy ñu bari la ñu bari ñoo defoon lool mais am na ñu bari ñoo xam ne comme li sayyidatu Aisha wax ne am na ñoo xam ne da leen a tànn mooy def leen a tànnaloon ñoom ñépp entre umra ak ak ak umra kese wala ak kese waaw këne du sayyidatu Aisha rek moo tànnoon umra waaw te tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, waxoon saxaaba yi radiyallahu anhu ba ñu àggee <laughs> mu ne woon ñenn ñi ku bëgg nga def ko umra après mu ne mu mu wax ko fu indiwul hadiyu def ko umra waaw sayyidatu Aisha ne nit ñee ngi def ihlaal di génn ci seen kii taman manuma koo def waaw léegi mooy li ñu fi amal solo ñu ne aqbal wa aqbalat Aishatu bi umra moom mu agsi ñëw daal di kii umra ñu ne lii beneen dalil la waay gaa yi kon gaa yi lii leer na waay eh. ñu ne leen nam ngeen leneen ñu ne waaw da waxoon nañ la ko Seydina ki Mujaahid ak Taawus jële nañ ko ci Seydina Seydina Aïcha te Seydina Mujaahid li gën a dëgër mooy dégg nañ Seydina Aïcha même bu dee ne ku mel ni ñoom Shu'ba ak ñooñ dañ ko doon bañ mais loolu li ñoom imaamul Buxaari ak imaam Muslim niñ doxale ak <laughs> li nga xam di ko mooy li gën dëgër mooy ne Seydina Mujaahid du waxoon nañ la fi temps <laughs> bi nga xam ne moom ak Seydina Urwa nee na dañoo dugg ci jàkka ji waxoon nañ ko waxati ko dañoo dugg ci jàkka ji fekk na Abdullah ibn Omar mu ngi toog am ñuy julli mooy jumaa yonent mi alayhi salaatu salaam ñu ngi dégg Sayyidatu Aisha di soccu ci néegam ñu ne ko lan euh, waa julli du duhaa moom yoor yoor lu ci ne mu ne bidaa ah moom Sayyidatu Aisha mu ne non Sayyidatu Seydina Abdullah ibn Omar mu ne bidaa ñu laaj ko ñaata yoon la yonent mi alayhi salaatu salaam aj mooy loolu mu ne c'est après ba ba ba Urwa ne yaa yaa yaa ummata ah sama sama sama nday sama mooy Sayyidatu Aisha est-ce que dégg nga li eh, Abu wax loolu nga ne déggul ci moom kon kay loolu leer na que ne dégg na ñoom te moom ci wobbo am na xaris boo xam dañ ko laajee danee dañ ko laaj benn masala mu ne sami'tu Aisha wala haddathatni Aisha Sayyidatu Aisha moo ma nettali kon kay loolu moom te moo tax imaamul Buxaari ak imaam Muslim yëpp di solo ay xadiis yoo xam ne ci Mujaahid an Aïsha kenn loolu dafa jëlee na ci moom kon Mujaahid ci boppam nettali na ko Taawus moom amul wuute <laughs> waaw kenn ngandum taalibe yaay Aïsha la woon ñoom ñii ñëpp solo nañ ci moom kenn moom umra la defoon. te Seydina Urwa waxoon nañ la ci jotaay bii weesu ba ñee naan dañ koy juumloo <laughs> ah? ba ñenn ñi ah. doon ko euh, doon ko juumloo mais <laughs> kon mooy loolu leer na kon am nga ñaata am nga Seydina Jaabir Seydina Urwa Seydina Taawus Seydina Mujaahid ak Sayyidatu Aysa ci boppam moom mu ne mbir mi moom lii la def mooy lan la def mooy umra la la la la la la yéene woon <laughs> euh, xoolal imaam Ibnul Qayyim ne waaw léegi nag déglul ah, lii mooy li nga xam ne nii la deme ah kon am nañ ñaari côté yi gisoon nañ côté bu njëkk bi ñeneen ñi juumloo woon Seydina Urwa ñeneen ñeneen ñoo jarul ñu koy juumloo sax mooy Seydina Urwa li mu wax mooy finalité moom Sayyidatu Aïcha kaawam mais à vrai dire ba muy tàmbali li nga xam ne moom la ihlaaloon moo doon ak loolu nag li ñuy ne loolu demee loolu nag njuumte la ci yéen waaw loolu ak njuumte la ah léegi euh, bon ci gàttal lii mooy dalil ngir ñu bañ a yàgg fii léegi ana lan moo ci gën a dëgër lan moo ci gën a dëgër dañ naan insha allah de incha allah mooy affaire bi c'est ñaari dalil yëpp côté yëpp dafa dëgër parce que euh, ñi boolee na le ñi boolee sànq na mooy ci jataay bi weesu que ne Sayyidatu Urwa wax na dëgg bi mu ne Sayyidna Urwa bokk bi mu ne Sayyidatu Aïsha umra la armal wax na dëgg parce que loolu la mujjee parce que Yonent bi alayhi moo wax saxaaba yi nañ ko def hmm? euh, kon moom waxam man nañ koo booleek waxu ñoom alqaasim ñoom amra ak ñoom waxu al aswad ibn yazid rahmatullah alayhim ñu ne aj la armaaloon ah, lool mën nañ ko boolee noonu waaye wax ji problème bi mooy fii Seydina comme Seydina Jaabir lii mu wax ak Seydina Urwa lii nga xam ne li mu wax dafa leer <laughs> waaw te Seydina Urwa li mu wax dafa leer te mu moom moo gën a dëgër ci kuy jële ci Sayyidatu Aïsha waaw même bu dee ñee ñett lañ mais suuf ko moom daf fee wéetul xam nga li ñee doon wax wi waase naan ah, naan waaye yow ñu juumloo kenn nag même bu dee moo gën a moo gën a sax ci ci ci Sayyidatu Aisha ne ñee sax nañ ci moom te comme que ñett lañu Sayyidna al-Qasim ibn Muhammad Sayyidatu Aisha ko yar ah Amra ak Sayyidatu Sayyidna al-Aswad loolu nag ñooñu ñu wax lii seen wax moo gën moom la féete la kaw dañ naan côté bii comme li ñoom al imaam Ibnul Qayyim di wax ne waaye yow da cee wéetul sax Seydina Jaabir nettali na ko saxaaba la <laughs> Seydina Taawus nettali na ko nee na Umar la def Seydina Mujaahid nettali ko Seydina Urwa nett kon Seydina Urwa wéetu ci loolu benn affaire la deuxièmement mooy yéen buñ tegoon rek ñi ngeen am ak ñu ñu am mooy yéen ñi jële ci temps Sayyidatu sa wax loolu mooy al-Qaasim ibn Muhammad ngeen di wax ñoom al-Aswad ñoom Amra ak ñooñu mooy bu ñu jëloon ñoon ñu teg ñun suñu côté ñan lañ am Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu Seydina Urwa Seydina Taawus Seydina Mujaahid ma ne ñii ñun ñi ñi jëlee lii ci Sayyidatuna Aisha ñu ëpp que ne la def ñu ëpp loolu benn la deuxièmement mooy ci seen biir ab saxaaba ab saxaaba da ko nag yaakaar ngeen ne ah, taalibe yi taalibey saxaaba yi ñoo gën xam saxaaba bi moom li xewoon moom te mu dund ko te fekki ko moom ah te li mu nettali ne loolu Sayyidatu wax mu dëppook ki gën a takkook Sayyidatu Aïsha en tout cas ki gën moom li mu nettali ne loolu la ko wax moom Sayyidatu Aïsha mu dëppook loolu ngeen bëgg eh, nootal lan waxu bi ne bi ne aj la kii woon waaye yéen seetaat la li ngeen di wax moo tax imaam Ibnul Qayyim moom boo loolu duñ ci dugg fa la nekk ci alzaat ay minal ajadi <laughs> waaw minal ajabi rek lay wax moom ay minal ajabi rek ay way gaay wa minal ajabi annahum yaquluun <laughs> wa minal ajabi raddu hadhihi nusuus saxiixa <laughs> raddu hadhihi nusuus saxiixa ah <laughs> wa minal ajabi qawluhu inna nabiyya lamma amaraha waaw nee na yooyu yëpp yu yéeme la yoo xamante ne xaw ma lu ko waa waa waa kaa bu njëkk bi mën a waxe en tout cas insha allahu taala boo seetaatee dëgg ci côté boobu mooy li nga xam ne nag moo dëppook li Seydina Jaabir nettali mu dëppook li Sayyidatu Aisha nettali Seydina Urwa te Seydina Urwa du moom rek a ko jële ci moom moom da koo jële tamit ci ñu bari ñoo xam ne dañ koo jële ci Sayyidatu Aisha moo tax mu ne nettali na ma ku dul kenn waaw haddathani ghayru wahid ku dul kenn nettali na ma ko wulul te moom it jële na ko ci moom direct luy wane ne kon moom waxam ji dafa sax <laughs> mu dëppoog waxu Seydina bi mu jëlee ci Seydina Aïcha Sayyidatu Aïcha mu dëppoog Seydina Jaabir ñoom Seydina Taawus Seydina Mujaahid moo tax daal insha allahu taala amaana li gën a dëgër kon ci foofu mooy que la la armaaloon te nekkul ne rek bi yonent mi alayhi salaatu salaam leen seen aj gi ngeen def ko umra foofu rek la ko defee woon wallahu taala a'lam léegi léegi tontu woon nañ xadiis euh, beneen question bi ci tegu woon mooy question wu ana lan la def réellement mooy xaari na xiraan la def loolu mooy li gën a dëgër waxu xanafiya yi rahmatullah alayhim insha allahu taala yi ne noono moom sayyidatu Aisha ba mu demee ajam goog da ko fe da ko faa bàyyi ndax yeneen ma lay sa saa moo ne ko tegal fii en plus yeneen yi mu ne ko sax man ngaa euh, defar sa karaw mooy nga peñe kook yooyu te loolu xam nañ ne ki nga xam ne mooy armal du ko def même bu dee lool problème la mooy ne mooy ne loolu noonu wax da cay am parce que est-ce que kii armal manula peñewu mooy ne loolu noonu mën naa peñewu kay mais mais mooy bu ay karawam deñ peñe boo xam ne day bu koy peñe karaw gi day xëcc di di deñ waaw loolu lañuy ñuy tere waaye kanta peñewu kese moo tax ñeen ñi naan dañ koo sit parce que dañuy ragal lool waaye ah euh, vrai dire sax peñewu loolu dara newu ci mais sauf que Euh, mooy am nañu naan imtashiti boobu mu ko wax mooy booy raxas sa karaw jël sa baaraam yi dugal ci mais lum ci mën a doon ñu ne loolu day wan ne kon moom dafa génnoon ci umra ji ñu Hanafiya yi ba set ci wecc ba ba ba ba ba xalaal moom Sayyidatu Aïsa doora armal li nga xam ne mooy aj contrairement ak yéen waa jumhur ngeen ne da koo dugal daa jël aj dugal ci biir xiraan kon lan moo tax yonent saa salaam naan ko imtashiti na nga na nga na nga na nga kii na nga na nga te loolu xam nañ ne tem karaw gi dagg te loolu xam nañ ne manu la nekk dañ koy tere hmm? mais wax ji mooy loolu anakan moo ko tere waaw li ñuy mooy bu karaw gi di dagg waaw waaye di ji toppaale waaye dara peñawu kese moom loolu moom bokkul ci yi nga xam ne moom dañ koo tere te loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala ken kenn terewu ko waaw kenn terewul peñaw waaw peñawu moom kenn terewu ko koo xam ne day aj xanaa li ñuy ragal comme li al imaamu Nawawi di wax mooy bu dee ne moo tax mu ne ñoom dafa am xawlaani ci seen mazhab wajhaani bokk ndax dañuy ragal leen li li tax ñenn ñi di ko sip wala di ko tere mooy dañuy ragal karaw gi dagg di ci ànd waaye lu ci man di demee daal peñewu moom mutlaqan kenn aayewu ko waaw loolu kenn aaye wu ko wallahu taala alam kon li mu def moom mooy kaanat qaarina léegi nag tontu woon nañ la nga ne waa kon léegi xanafiya yow yow yow umra ga ñu wax këne moom la defaat après nag te loolu yéen ñépp ci d'accord minat Tan'imi ànd ak sœuram euh, frère am sayyidu sayyidatu sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu looy wax ci lool ñu ne la non loolu moom waxoon nañ la këne comme que dafa insister moo tax am na ci benn riwaaya imam Muslim mu ne fa abat dafa bañoon ne yonent mi alayhi salaatu salaam fokk mu def ñaari non mu def umra goo xam ne day tàqale ko ak ajam gi comme ni nga xam ne noonu la ko yeneen soxnaa yonent mi alayhi salaatu salaam defee umra goo xam ne bu umra kese après ñu def aj kese moom loolu la bëggoon loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallama daal di woon koy permettre loolu sinon sinon Euh, bàyyi ko mu daal def umra ndax loolu tamit même ñi ifraat xam nañ ne loolu mën naa nekk mooy nit ki mën naa def ifraat ah ifraat ba pare après mu daal di umra bi mu pare loolu bu ko neexee mu def aj ba pare d'après euh, umra léegi beneen masala bi ci tegu mooy masalaam waay waa léegi jigéen gi comme li mu wax ne ko es ifali kullamaa yaf'alu al-haaju ghayra allaa tatuufi bil bayt defal lépp loo xamante ne nii kuy aj loolu lay def sauf que nag bul sauf que sauf que bul bul wër kaaba gi muy masalaam hali tahaaratu shartun hali tahaaratu shartun hal at-tahaaratu shartun fii li tawaafi am la ah mooy est-ce la ci est-ce que laab la ci ci ci wër Kaaba gi wala déet masala ngo xam nga am na nuñ la ko posé woon keroog xam nga fii day wax ak Sayyidatu Aisha mu nga xam ne lan la gis mbërëg la gis mbërëg la gis da doon wax ak Sayyidatu Aïcha mi nga xam ne mbërëg la gis waa léegi léegi laab mooy laab bu ndaw ak gu mag est-ce la ci loolu nag boroom xam-xam yi masala la boo xam ne bu siiw la mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ci ñaari wax yu siiw bu njëkk bi te mooy waxu waa jumhur li gën siiw mooy waxu waa jumhur sax min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila waaw ah, waaw li ma bu doon wax li gën siiw li gën siiw ci hanabila yi waaw parce que dinañ gis beneen riwaayé boo xam ne boo buñ jële ci al imaamu ahmad boo xam ne niru nag waxu waxu ñi nga xamante nii ñooy hanafiya yi en waa jumhur ci malikiyya yi Shafi'iyya yi Hanabila ak ñi ëpp ci salaf xalafi mooy borom xam-xam yi jiitu ak yu mujj yi yi ñëw seen gannaaw ah dañu ne affaire bi moom charte la ci kay waaw waaw charte la moo tax al imaam an-Nawawi ci bi muy def shara euh, al Muhaddab wal imaam euh, ash-Shirazi abu ishaq ash-shayrazi mu loolu moom maanaam lii mooy amatul la ñu daanaka loolu nag mooy majorité yi ñu ci ëpp écrasante majorité loolu la ñu wax te ku mel ni al imaamu ibnul munzir rahmatullah alayhi nettali na ko ci mawlaana nu umara ak seydina al hasan ibn ali mu mel ne ibn ali ibn ak ñoom ak ñooñu kon lii mooy wax bu njëkk bi kene charte la ci kay beneen wax bi muy waxu xanafiye yi ñu ne du charte waajib la waaw du charte waajib la ci mooy laab laab moom loolu moom du kii moom waaw du ci condition de parce que buñ ne ñi ne condition la mooy de toute façon mooy ku fi tawaaf te amoog laab sa tawaaf baaxul parce que charte mooy loo xamante ne nii affaire bi de toute façon yow mbir mi mënula am lu dul loolu comme que yow mu ngi mel ni ñu ne laab charte la ci julli kon ku fi julli sans sans sans sans nga am laab moo xam jàpp wala laab bu mag gi mooy danga ngaa kii num tudd euh, euh, da ngaa da ngaa def euh, janaaba wala wala jàpp ñoom ñu ne loolu noonu ku ko fi def laa wax hein ñu ne kon lool ku ko amul mooy su julli du baax loolu mooy charte <laughs> loolu nag mooy affaire bi waaw loolu mooy affaire bi kanta Hanafiya yi dañ ne déedéet affaire bi waajib la mooy ne obligatoire la waaye nag mooy du chart léegi ñi ne waajib xam nga ñoom dañuy def différence de toute façon ñoom si leen fiq ci boppam xanafiye dañuy def entre fard ak waajib fard moo gën a fort waajib waaw moo tax ñoom après dañ ne mbir mi en tout cas li gën a siiw ci seen mazhab te tamit lu ñuy nettali la wax jii nii ci wa imaamu Ahmad di nañ koy nettali ci moom tamit kene affaire bi mooy ne waajib la dafa war tahaara léegi nag nit ki nag bu dee amul pexe comme jigéen gi nga xam ne dafa gis mbërëgam te foog mu ñibbi euh, kooku day wër kaaba gi mais après da koy jabru ak dam mooy day rendi dara ah day rendi dara lii mooy li gën a siiw ci xanafiya yi am na nag ci ñoom sax ñoo xam ne dañ naan ñoo xam ne dañu ne affaire bi sax jarul benn deret waaw mooy du tuur dara mooy ne nit ki daal bu ñëwee ba amul leneen lu mu def mais xam nañ ne euh, euh, mais li gën a siiw li nga xam ne lii nag moo dëppook sax seen madhab mooy lelan mooy këne da ci day tuuraale deret léegi nag loolu mooy wax yi hein hein kon nag loolu la léegi nag euh, te te loolu xanafiya yi wax loolu xanafiya yu wax du ñoom ñoo ko njëkk a wax de déedéet wax naa la léegi am na riwaay buñ jële ci Seydina euh, Seydina al imaamu Ahmad que ne euh, laab du du waajib la comme ñii rek comme comme li xanafiye yi wax nga xam ne bu dee nit ki defu ko day bu amul laab daal di wër kaaba gi moom da koy def day day réparer lool ak day foog mu daal di def ab gàtt daal di rendi ab gàtt walla ak géléem wala yooyu ça dépend ci nit ñi hein mooy ndax mbërëg la wala waa euh, du mbërëg walla loolu voilà léegi nag kon waxoon naa la du ñoom ñii rek du xanafiya yi rek ko wax waaw parce que euh, kii al imaam ibn abi shayba rahmatullah alayhi dafa nettali ne Ghundar Gundar daf leen a nettali mooy euh, mooy Muhammad ibn jafar mu net jële ci Seydina Shuba Seydina ba ne man laaj naa alxakam ak Hammaad ak Mansuur ah ak Sulaymaan ci góor goo xam ne dafa dafa wër kamba gi saa mu am laab waaw mu ne falam yaraw bihi ba'san gisuñu ci benn problème waaw benn problème gisuñu ko ci te imaam Ata doon na wax ne nit ki bu bu wëree kaaba ndaw si bu wëree kaaba gi xam nga kii góor gu amul njàpp lañ la wax mais kon nag waxte na jigéen gi ñu ne gi am kii moom mooy góor gu amul njàpp wër ñoom ñu ne gisuñu problème <laughs> loolu moom day wan ne kon ñii ñoom <laughs> gisuñu loolu benn problème awu ci waaw falam yaraw bihi baasan kanta imaam Ata dane bu dee ndaw si dafa wër kaaba gi ñett mu def ñett yu njëkk yi xam nga cette fois lañ koy wër ah xajarul ba hajarul aswad mooy ah, mu defee ñett yi jëm kaw après euh, ay réglam ñëw mu ne loolu garaawul ah, loolu moom garaawul eh, te eh, al imaam kii euh, Ibn Hazm ah al imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom nettali na ci sayyidatu Aïsha ah, radiyallahu anha ne dafa am ndaw soo xam ne dafa gisoon euh, euh, euh, mbërëg ah léegi mu ànd ak Sayyidatu Aisha la àndaloon waa ji gis mbërëgam ndaw si dafa gis mbërëgam ba pare di wër Kaaba gi ànd ak Sayyidatu Aisha radiyallahu anha léegi Sayyidatu Aïsha ne ko mu continuer mooy mu continuer moom tawaaf bi imaam Ibn Hazm ne nag gis nga lii al imaam mooy Sayyidatu Aïsha gisul ne kon laab comme ni ko waa jumhur di wax que ne tawaaf ci tawaaf euh, dafa nekk loo xam ne charte la ndax mu ngi nii bu doon lool kay dina ko ne arrêté wala boog de toute façon jarul nga koy def léegi nag léegi loolu nag la kon pour wax la lii c'était juste pour wax la ne xanafiya yi bu kenn naan boo xanafiya yi kese peut-être que waaw ah peut-être que lenn comme li al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi ni mu ko nettalee ci Sharhul Muhazzab da ngay jàpp ne xanafiya yi kese ñoo wax lii alors que ñu ñu wax sànq ñoom Hamad ñoom ñooñu wax nañ ne ñoom loolu gisuñu ñoom Souleymane gisuñu mbir mi dara gisuñu ci aucun problème la ak ñoom Mansour gisuñu ci benn benn problème lañ ci gisu waaw nga bañ a nga bañ jàpp ne kon c'est sont que les Hanafi qui disent ça hein euh, kon ñoom ci kon daal bu ñu récapituler mooy mën nañu euh, tënk mbiri ci ñaari wax waxu waa jumhuur que ne laab chart la waaw charte la mooy condition la mooy kon tawaaf ku fi wër kaaba gi te amoog laab mooy yow sa wër kaaba gi du baax xanafiya yi nee nañu këne mbir mi euh, lu tax du baax waajib la waaw duñ ne waaji demal nga def ko bu bu demal nga tey ko bul am làpp wala yow ndaw si demal nga mën a xaar mu leer sa mbërëg yi suba lay jeex te yow yaa ñu fi nga bëgg rek jëndi marchandise ñu ne la aywa léegi ni ngay def mooy kon wëral léegi après déet waxuñ la lool de mooy xaaral ba boobu waaw tey nga def ko jouru jëndi marchandise bu subaa fekk nga set nga sangu nga ñëw taaf ñun loolu la ñu wax ah. mais dañ laa bëgg a wax bu defee lee mooy lu war la mu defoon ko mooy mu amoon jàpp waaye nag bu ko deful dañ koy rendiloo dara loolu mooy li gën a siiw ci seen mazhab sinon am na ñu naan sax dara du ko ci fit mooy euh, bu dee ne nit ki dafa dafa nekk koo xam ne muttarra waaw koo xam ne vraiment manul woon dara comme exemple bi ñu joxe woon ndaw soo xam ne six jours la am te mbërëgëm yi du du moom avion am dafa ko war a jëlaat te bu koy jëla moom ba muy accès rafa dana cëp comme li ñu waxoon rek mbërëg yi ñëw te leer na ko ne dina fi jóge te mbërëg yi du jeex te am na vol am na yooyu waaw kay ñu ne waaw kay kooku moom bu dee loolu am na ci ñoom ñu ne comme yu mel noonu mooy yi nga xam ne vraiment il faut mu dem parce que sinon du du du du du xam nu muy ñibbee te il est obligé elle est obligée bu boobaa moom day tawaaf def nag le tout ba bu mooy rek bon li ñuy def pour deret ji bu dara takk foofu rek mu jeex après mu tawaaf parce que moom manul lu dul loolu waaw mais li ëpp nag ci seen ngir dañ ne bu defee loolu it na reen di dara ah ngir jabru li nga xam ne moom la def kon nag léegi léegi loolu mooy wax yi ja jamaahiru salafi wal xalaf bu dee ci ñeenti ngir yi maalikiye yi shaafi'iyya yi xanaabila yi rahmatullah alayhim dañ ne tahaara charte la xanafiya yi ne du charte condi ñee dañ ne condition la te condition moom buñ ne condition wu condition wu ma suur mooy ma lekk kon bu ma lekkul manumaa suur waaw condition wu nga mën a julli mooy nga jàpp comme li ñu wax sànk boo jàppul mënoo fi julli sa julli du baax waaw mooy boo ko defee amul njariñ waaw mooy ku fi tawaaf ñoom ci wax waa jumuur loolu ku fi tawaaf <laughs> te amoo njàpp moo xam gu mag geem gu ndaw gi njàpp gu mooy yow dangaa tojal toj gu mag wala gu ndaw wala boog nga am ay mbërëg yooyu mooy yow de façon sa tawaaf du baax parce que lii charte la Hanafi yi ne dina baax parce que waa ji waajib affaire bi waajib la mais nag da koy réparer ak deret li gën dëgër ci seen wax incha allah léegi nag où sont vos dalil hein où sont vos dalil que mbir mi charte la yéen waa jumhur hein ñu ne ñun moom suñu premier dalil mooy xadiis yi mu fi wax sànq xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu anha leer na leer na nàññ ni midi waaw leer na nàññ ni midi yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la ko wax lan la ko yonent bi aleyhi salaatu salaam wax dane ko isna'i wala if'ali kullu ma yaf'alu al-haaj ghayra an an la tatuufi bil bayt defal lépp loo xamante ne nii moom la kiy aj di def sauf ko bul wër Kaaba gi ñu ne loolu noonu ah bu doon ne du charte du condition mais yonent bi aleyhi salaatu salaam du ko du ko wax ne ko doo defal lépp ba mu des loolu mais loolu kay c'est yaakaar ngeen ne dina ko ne rek bul dina ko wax rekk ah yaakaar ngeen ne dina ko wax loolu te fekk ni lii nii du loo xamante ne lu man da ñàkk la laab am laab gi dafa manu la ñàkk ñu ne loolu benn affaire la boo xamante ne nii enregistré leen ko suñu dalil la waaw suñu dalil bu njëkk buy wane ne tahaara charte la ci mooy li mu wax Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nga xam ne umraam nga yow bu doon lool lool umra mooy yeneen bi alei satu salaam insisté gi insisté sahaaba yi ne ak da ngeen sax transformer leen ko waaw na ngeen ko transformer ñu mu gën a ngeen def ko umra loolu nga xam ne nee na moom lenn kesee taxoon defu mooy lawlaa annii suqtul hadi ha waay wooy burul woon ne damaa indi xat yuy jële ko Zul Xulayfa sama gëléem yi ma nara a fii indi ko fii ci kaama gi burul woon loolu la axlaltu kononte kon dinaa def ni yéen ah ah léegi yéen bu doon bu doon ne bu doon ne kon kon taxaara bii am laab du ci charte nga foog ne moos kon Sayyidatu Aisha du ne ko malgré tout man ngaa man ngaa kii bu ko defee nga pare ci sa umra gi man ngaa wër kaama gi dane ko defal lépp lu koy aj di def ba mu des loolu bul aj kaaba gi waaw bul bul bul lan bul wër kaaba gi parce que charte la ba moo tax mu xam ne bala mu fee nekk di umra gi bala muy xaar bay set om aj day dugg mu ne ko jëlaloon aj ji nga yéeneel aj léegi mu dugal ko ci lool yow ngeen yaakaar ne bu doon ne lool du charte lu condition ci mu tawaaf dina ko def loolu lépp ba mu des tawaaf parce que tawaaf daa fekk ne làpp condition la te moom dafa gisoon ay réglam ñu ne benn ngoog ñu ne suñu beneen dalil mooy xadis bi nga xam ne moo nekk saxiixay ni waaw këne seydina jaabir ah ibnu abdillah radiyallahu ta'ala non sayyidina sayyidina Aisha sayyidina Aisha xadis mu ngi saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri yoon nay saa buuri yu rahmatullah alayhima moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu agsee Makka loolu agsee guñu fa boo dugg see Makka ba mu agsee Makka li mu njëkk a def laata muy dugg ci Kaaba gi tawadda thumma taafa bil bayt dafa dafa dafa dafa lan dafa jàpp dóoru dugg ci jàkkaay Kaaba gi daal di wër Kaaba gi commencé def tawaaf ba pare Seydina Abdullah ibn Omar loolu la doon def ne yonent bi alayhi salaam loolu la def Seydina Jaabir jëlee na ñettali bu mel noonu que ne yonent bi alayhi salaam li mu dafa jàpp. ba pare ñu ne xoolal ñu ne ñu ne leen bon yéen mais ah, mais loolu lan moo ci wane ne loolu farata la ñu ne ah mu ne xudu anni manasikakum jël leen ci man ni ngeen di aje ba mu agsee kamba gi wan nañu ne kon kamba gi boo fay dugg ak booy tawaaf li ngay njëkk a def mooy jàpp na nga ànd ak moom. te wax na Sayyidatu Aisha nee na ko bu ko bu defal lépp ba mu des loolu bul wër Kaaba gi parce que xam na ne jàpp jàpp ko jariñ dara ñu ndax parce que jàpp gi moom en tout cas dafa gis ay mbërëgam kon loolu beneen affaire la. ñu ne amu nañu beneenu dalil jàpp leen de lanaa dalilun aaxar sa ñaataangoog saalis konteel de ñetteelu dalil lañ leen di jox ni ñu ne mooy li nga xam ne moom la al imaamul Bayhaqi solo ci sanad boo xam ne bu wér la. ba agsi mu ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na at-tawaafu bil bayti salaa illaa anna allaha abaaha fiihi al-kalaam ah ñu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de nee na at-tawaafu bil bayti salaa mooy wër kaaba gi ak julli la sauf ko illaa anna allaha abaha fihi kalam sauf ko buur yàlla daf ci daganal li nga xam ne mooy wax ñu ne leen léegi yéen leen fii lan moo fi wane moo dimbali leen ñu ana lan mooy wane ne fii ne loolu yéen jàpp la ñuy wax kii julli la wax quoi dana yoneen saa salaam nee na at tawaafu bil bayti salaa mais wër kaaba gi loolu ak julli la sauf que julli la goo xam ne <laughs> sauf que buur yàlla wër kaaba gi nii def cee permettre mooy nit ki man na wër kaaba gi di wax ah mais wax yu am solo quoi comme ni ñu koy gisee bu ñu accès ci affaire tawaaf ah paanaan mais sa mais seetaan nga Ligue des champions bi quoi non voie sawaay reprise bi graw na non volem bi loolu moom loolu waxuñ lool wala nga naan di wër kaaba geeg sa benn waay mbooloo mi bari ngeen di waxtaanee naan naan maa di ndaanaan léegi saa gaay ñu ma gisee Allah naan démb naan naan gis nga yaa deux jours ci heure bi <laughs> maa doon toj xew ma maa ko tojoon ngeen de mooy yooyu nag sincèrement <laughs> hein wala ngeen di wax leen exploit de braqueur tey wër ka tout temps wër en kaaba gi loolu moom vraiment yooyu moom taxul ñuy wax quoi <laughs> waaw léegi ñu ne leen mais leeral leen ñu ana fii lan moo fi wane ne yéen loolu mooy taxaara gi ñuy wax bu nee julli la nag ñu ne parce que julli comme que yonent ma lay saa saa ne julli la te julli xam nañ ne julli buur yàlla du nangu julli kenn lu dul mu jàpp laa yaqbalullah hadis sayna Abu Hurayra laa yaqb radiyallahu anhu laa yaqbalullahu salaata ahadikum ida ahdatha hatta yatawaddaa suñu boroom ko yonent ma lay saa saa nee na suñu boroom de du nangu laa du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee lu dul mu daldi ànd ak laab mu daldi jàpp wala mu sangu set bu dee lool la xadiis Seydina Mawlana Ibn Umar nekk ci saxi imaamu Muslim ab premier xadiis bu sunan wal imaam at rahmatullah ala al-jamii wa mu ne yonent mi alayhi salaatu wa laa tuqbalu salaatun bi ghayri tahuur wala sadaqatun min ghulul buur yàlla du nangu laa tuq laa tuqbalu salaa kenn du nangu benn buur yàlla nangu laa tuqbalu salaa kenn du fi nangu benn julli bi ghayri tahuur bu àndul ak laab bi ghayri tahuur hmm? bi ghayri tahuur bu ànd tahuur ak tahuuru eh, mooy li ñuy li ñuy laabloo ak mooy jëf ji waaw bu àndul ak laab moom buur yàlla du ko nangu wala sadaqa du nangu benn sarax benn œuvre de bien bienfaisance ak boo xamante ne nii min xulul da wuruj ngir man cee jot alal ju daganut na naan danga koy saraxe buur yàlla du nangu loolu la ne voilà yenent ma lay saab saam kon moom moo ñu xamal ne julli kon du baax lu dul nga jàpp nga jàpp lool charte la te moo ne tawaaf julli la kon nag ba mu nekkee julli lañ xam ne kon képp koo xamante ne nii da ngay wër Kaaba gi te amoo njàpp mooy du baax parce que julli la ñu ne <clears throat> ñun sax d'accord nañ ne xadiis bi parce que wax bi ci mawlaanam na Abbaas moo gën a dëgër que ne yonent ma lay saa saama ma ko waaye ñu ne loolu lépp denn la lii kon day nekk wax wa wa waqf mooy loo xam ne ci saxaaba bi la yem waaye lahu rukmu hukmu ar mooy ne waqfun lahu hukmu ar-raf'i ndax yii kenn du ko waxee ci xel. benn saxaaba du toog rek di wax ci xelam naan bon lii nii ay wo wo buur yàlla euh, attawaafu bil bayti sala di wax noonu mooy loolu daa fekk de toute façon même bu dee waxul ne ren tamit saa ma ko wax dañuy xam ne moo ko wax parce naan lii wax fa la la am na àtte lu ñu yëkkati ci ren tamit saa kon nag ñu ne lii nii ci gàttal. day wane na lii mooy suñuy dalil te am na beneen ñu ne am na beneen am na beneen taxaw taxaw taxaw sayyidatu Aisha nettali nañu qissab sayyidatu Safiya dinañ ko gis ca jeexatalu aj ga bu yonent mi alayhi salaam di waaj ñibbi Medina ah ba ñuy waaj ñibbi ñu ne ko oh, Safiyatu de sayyidatu Safiya suñu yaay Safiya kat moom dafa gis ay mborogam de yonent mi alayhi laajte ne Eh, kon de ahaabisatuna hi kon de moom dañu fee nara a téye mbaadu dañu fee nar a téye aqra halqa ahaabisatuna hi léeg léeg la laaw waa moom lan moo nar a xew loolu moom kon de moom dañu fee nar téye waaw parce que tawaafagul woon te loolu loolu nag moo doon tawaafu ñibbi gi léegi mooy tawaaf xam nga tawaaf dina ñëw ci tawaaf buñ àggee tawaaf Makka insha allah dinañ gis ñaata façon tawaaf moo am. ak lan mooy àtte benn ci lan mooy àtte euh, bu nekk ci tawaaf yooyu kon yonent mi alayhi salaatu salaam ne ahaabisatuna hi baadu baadu sayyidatu kii Hafsa dañu fee maanaam Hafsa euh, Safiyatu bintu Huyay ah radiyallahu anha al-Haaruniya ah, surtout Seydina Haarun la alayhi salaatu wassalaam ah euh, baadu dañu fee nar a ñu ne lan moo tax parce que ñu ne ko parce que wëraguloon kaaba gi te dañoo waroon a ñibbi mooy tawaaful wadaa bi nga xam ne da koy wër daal après ñibbi tàggatoo ah tawaaf bi nga xam da ngay tawaaf ñibbi yonent mi alayhi salaatu salaam nag daal di laajte ne ko est-ce que waroon est-ce que waroon ne mu laaj ne est-ce que est-ce que waroon na kaaba gi avant loolu ñu ne ko waaw defoon na ifaada bi mooy bi nga xam ne mooy fard bi nag farata bu ñu ñëwee ci tawaaf dinañ gis yooyu tawaaful qudum tawaaful ifadati ak tawaaful wadaa ñetti tawaaf yooyu ah tawaaf booy door a agsi te moom la ñoom Sayyidatu Aisha doon wax léegi que bi agsee Makka loolu lu njëkk ah, def ah loolu la njëkk lu njëkk def ah, léegi. Euh, nu mu tudda ah? waaw moom la njëkk a def loolu mooy tawaaful qudum mooy agsi nga xam ne li ngay njëkk def mooy kamba gi ngay wër loolu mooy nuyu bi mooy remplacer ñaari ràkk yi ngay boo duggee ci jàkka kaaba gi moom tawaaf ah mooy bi ñuy def yow yawmu naxri ah bu aj bi boobu mooy farata bi léegi est yeneen ak ak ak bii lii mooy ponk bi laa bëgg a ponk ruknu bi mooy ifaada après moom tawaaful wadaa mooy bi ngay wër ngir ñibbi booy agsi da ngay wër kamba gi booy ñibbi da koy wër am bu nekk seen diggante mooy ifaada muy ruknu bi léegi nag yonent bi alayhi salaam daal di laajte ne mais est ce que sayyidatu Safiya radiyallahu anha est ce que moom waroon na avant avant tey ñu ne ko waaw waroon na defoon na ifaada bi waroon na mu ne kon baax na kon nañ dem na dem nañ dem mooy kon mën nañoo dem ñu ne gis nga yonent sa alayhi wasallam bu doon ne lan moo tax mu mu mu mu mu ne kon kii kii dañu fee nar a téye te mooy amirul moo jiite aj ji moom bu demul kenn du dem mooy kon yonent sallallahu alayhi wasallam dafa naroon a toog foofu di xaar ba kera muy muy gis laab euh, laabam ah ba muy ba muy seetaan après ba sangu wër kan ba gi ñu door a demaat <laughs> moo tax mu a xaabisatunaa yi baadu dañu fee nar a mais ba mu laajtee ñu ne parce que bu doon wëraguloon benn wër moom ah bu boobaa kon moom dañuy obligé xaar ko ñu ne loolu la moo tax bañ nee ko wër na bële mu ne kon moo tax dinañ gis bu ñëwee ci euh, tawaaful ko tawaaful ñibbi mooy wadaa tàggatoo kaaba gi est-ce que faratalaam déedéet wala waajib la wër boobu euh, ñi du non non parce que lii moo koy wane bu doon waajib dafay xaar. mais bon loolu dinañ ñëw buñ ñëwee ci ci ci masala yo insha allah buñ àggee ca Kaaba ga loolu àggaguñ ci dootu nekkagul suñu masala ñu ne mais le fait que yonent bi alayhi salaam naroon a xaar mais loolu kay day wan ne kon <laughs> mais laab kay charte la ci saa gaa yi jàpp ngeen lii nii yëpp nañ leen yem ak yéen foofu insha allahu taala léegi nag kanta xanafiya yi ñu ne leen daay yéen nag ah ñu ne ñun moom affaire bi lenn la waaw ñun affaire bi lenn la de mooy ne gis nga tawaaf mooy na nga ànd ak farata la mooy waajib la obligé nga ànd ak kii laab mais nag bu dee nit ki àndal moom mooy amul lenn lu ñuy wan ci sharia que ne lii nii charte la que bu ko defee it du baax loolu amul yéen yi ngeen fi wax nii yépp d'accord nañ mais yonent saa salaam est-ce que dalee na bu tawaafee du du baax parce que yonent saa salaam yéen quant à euh, li ngeen wax ci Sayyidatu Aïcha loolu mooy loolu àggaguñu woon Makka mooy sarif la woon. yonent ma saa am na ko defal lépp loo ak aji ak yi def sauf ko bu wër Kaaba gi loolu benn affaire la mooy ñoom de toute façon mooy ne mën nañu ne ah, këne moom xamoon na ne balaa ñu fiy jóge mbërëgam mii dina jeex parce que du du jour boobu la Sayyidatu Aisha di door a gis mbërëg amaana moom xamoon na këne moom am na cycle bu régulier te bo leer nañu ne moom bokkul woon ci ñi nga xam ne dañuy gis njorngel loolu xam nañ ko bokkul woon ci jigéen ñooñu nga xam ne euh, xam nañ leen moom bokku ci kon mooy moom lan moo leen lan moo leen tere wax ne yonent ko ne lan moo leen lan mooy tere que ne yonent mi saa salaam xamoon na ne kii mërëgëm par exemple bu ñu jëloon exemple que ne six jours lay def que ne ñun fii ak six jours dinañu fekk kon defal lépp mu wax ko lool defal lépp loo xam ne moom la kii kii aj gi def sauf que bu loolu Kaaba gi eh, ihtimal la c'est une possibilité que xam na ne après de toute façon ba lañ fee jóge dina lapp moo tax Sayyidatu Aïcha bon am na riwaaya yu bari dañ ne yawmu naxri la laab mooy bésub aj alxajjul akbar mooy bés bi nga xam mooy dixième jour bi bés bi nga xam ne tawaaful ifaada ci lañ koy ci la koy yonent mi alayhi salaam defe woon mooy liñ naan jouru tabaski jour boobu la la nekk koo xamante ne nii ci la laab am na nag riwaaya boo xam ne comme ne sax imaam muslim bu ne yawma arafa mais lool buñ àggee foofu yi dinañ ci ñëw insha allahu taala léegi ñu ne waaw yonent salaam xamoon ne kii de toute façon mooy mbërëgam tant de jour la ndax xamoon man pourquoi pas c'est une possibilité que temps tant jour jours lool moom bu régulier la am comme que ñu ngi nii duggaguñ Makka ñu ngi sarif moom bu mu bu mu jege kaaba gi na def li képp ñépp ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy tawaa ñuy aj di def ba mu def wër kaaba gi parce que xam na ne après dina fi laap laata ñuy dem ak mu mën a sangu ah daal di wër kaaba gi lan mooy tere loolu lan moo lu possibilité waaw ñu ne Kantaa ñu ne te liy dëgëral suñu wax mooy waxu salaf yi ngeen fi wax sànq yuy ware ne dara lañ ci wéetut dara lañ ci wéetut nettali Sayyid imaam Ibn Hazm mi fi nettali sànq ki nga xam ne mooy Sayyidatu Aisha ki mu àndaloon mu gis mbërëgam te dara la ko waxul arrêté waaw dara la ko te dara waaw dara la ko la ko newul arrêté te wax nañ na fi sànk ñoom Mansuur li li Shu'ba wax ne sa'altul hakama man de laaj naa mu ngi ci musannafu imaam eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba ah mu ne laaj naa alxakam moom imaam Shu'ba ibn al-Hajjaj laaj naa alxakam Hammad Mansuur Sulaymaan laaj leen góor gi nga xam ne dafa wër Kaaba gi te amul laab gisuñu ci benn problème yéen yaakaar ngeen ne ñii xamuñ xadiis yi ngeen di wax xam nañu ko kay bañ xam. moom yi ñi ñëpp ay ay ponkal xam nañ ko mais dañoo xam ne loolu mooy li mu gën mate mooy loolu moo tax ñun ñu ne waajib la obligé mais nag comme que la te tamit mooy yéen ñun d'accord nañu ah gis nga yi ngeen wax dafa dëgër dëgër goo xam ne moo tax ñun d'accord nañ sauf que def ko charte nag ñun Hanafiya yi ñun loolu lañ manula ànd ba moo tax ñu ne comme que loolu la waajib moom ku ko yàq ci aj gi ni ngay def mooy dangay lu waajib ah boo ko bàyyee da nga koy réparer ak ak deret da tuur da ngay rendi ab gàtt lool la wala lenn ci gëléem yi wala lool ñun lool la kon suñu ñii nii yii nii yëpp day wan ne kon affaire bi affaire bi du du nekkul charte ndax bu doon charte Sayyidatu Aïsha ndaw sam àndaloon danaan ko é manoo manoo manoo kii tam moom moom la yeneen saa waxoon loolu que ne ko defal lépp li kii aj di def sauf ko bul wër Kaaba gi hmm? léegi ñu ne leen waa léegi sayyidatu Safiya nag ñu ne sayyidatu Safiya radiyallahu anha en tout cas mooy waroon na waaw waroon na Kaaba gi avant te lool dinañ gis masala boobu buñ ci àggee Hanafiya yi fan la ñuy positionné wu ñoom ce que dañuy positionné wu ci ñi nga xam ne dañu naan <laughs> tawaaful tawaafu ñibbi wadaa farata la wala déet fan la ñuy positionné wu ci ñi ne tawaaful ñi euh, euh, lële euh, tàggatoo bi est-ce que farata la parce que am nañu naan parce que Hanafi yi rahmatullah alayhim dañ naan la ñoom parce que ki nga xam ne haid la moom beneen affaire parce que moom li ko dal amu ci benn benn mooy mooy maîtriser wu ko waaw amu ci maîtrise li ko dal maîtriser wu ko en plus nan ngeen bëggee ñu ne waa gis da ngeen koy def condition charte mais mbir yi zaak shay'un katabahu Allah ala banaati aadam yonent ma lay saa saw na ah, lii mbërëg ay règle mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko bind moo ko dogal ci doomu aadama yi loolu nag mooy yoo moom du ci lenn bu dee ne ñi muy àndal foog mu ñibbi manu la def dara comme ni ngeen fi waxoon yooyu ah, parce que am na yeneen problème yu gën a garaaw yu ko nara a dal bu dee moom rek war a ñibbi insécurité beeg yooyu ak yu mel noonu même bu dee ñan dañ ne waa yow loolu ñun ñi buñ naan na xaarit mooy na nekk ne il faut mu nekk ñoo koo xam ne après dina am sécurité pour mën a ñibbiwaat fa nga xam ne fa la jóge rawatina bu ànd ak maxaramam ci gàttal daal lii la Hanafiya yi ñoom ñu ne affaire bi daal li gën a dëgër ci en tout cas seen mazhab li gën a siiw te tamit lu ñu nettali riwaay la tamit bu ñu jëlee ci al imaamu Ahmad comme ni ko al imaam al Majd ibn muy maamu al imaam ibn Taymiyya waxee ci al Muharrar riwaay boobu que ne imaam Ahmad dane at-tahaaratu waajiba tujbaru bid-dam waaw waajib dafa war ci wër kamba gi bu dee nit ki defu ko wër kamba gi nag day jël day di dara Euh, léegi nag euh, euh, kii kii kanta imaam na Hazm de imaam Ibn Hazm moom mu ne at-tawaafu bil bayti ala ghayri tahaara jaa'izun lin-nufasaa <laughs> wër kaaba gi te amoo laab loolu moom ki nga xam ne mooy comme kaawu sayyidatu Asmaa bint si biñ la waxoon xam nga loolu dañ ko naroon a fàtte mooy ki nga xam ne dafa jur doom ci yoon wi kooku moom muy gis deret leer na ne kooku moom giira kii gudd ci aada iddaam mooy gën a gudd iddaay waa ji nga xam ne dafa gis mooy mooy nu mu tudd boog ma naan iddaam mooy mooy période bi muy toog di gis deret du ci laab moo gën a gudd en général borom bërëg bi parce que borom bërëg bi manu la dépasser quinze jours waaw manu koo dépasser alors que kee waaye kee mën a dépasser un mois di dem kon nag affaire bi mooy wee léegi léegi nu fasaa nuñ koy def imaam euh, Ibn Hazm ne kooku moom nu fasaa ki nga xam ne dafa wasin fekk dafa doon aji mu wasin kooku moom mën naa wër Kaaba gi saalaab waaw waaw mu ne walaa yuxramu te kenn du ko xaraamal illaa ala xaaidi wër faqat moom kese lin nax yi fii ndax li koy nent ma lay saa saa tere mais waxam jii nii que ne xaaid kese loolu moom problème la ah hmm? waaw kon nag ah en tout cas léegi nga ne léegi nag nan la masala tëdde tëddee finalement nan la masala tëdde tëddee finalement mooy mooy lii la insha allah waxu waa jumhur moo gën a dëgër ci genn wàll moo gën a dëgër ci benn wàll mooy lan mooy këne tahaara charte la tahaara charte la condition la lu tax parce que li koy ware mooy seen dalil yi ñu wax waaw seen dalil yi ñu wax euh, léegi nag mu des mu des mais euh, comme ndaw si ñu wax léegi koo xam ne dafa am billet d'avion moom agence bi il a mm, six jours la jëndoon aller-retour des billets tellement cher te bés bu ko raté <laughs> problème visa day am de ak problème yooyu ak ñi mu àndaloon compagnie bi mu àndaloon ñoom Air France leen fendi wala Air Sénégal Air Sénégal amatul <laughs> amaana dina amaat ca kanam insha allah <laughs> wala Air leneen wala Saudia wala Air Royal Air Maroc te affaire bi mooy dane woon waa Sénégal naa leen yóbbul cinq vol waaw vol bu nekk nag c'est bien délimité ak ñafay fay ne ak passager yeeg billet yi xam nañ ni muy demee euh, billet d'avion du njaga jaay du may ñëw rek saa bu ma ñëwee taxaw ci tali bi rek fab benn dem sama yoon hein boo ko annulé ak la la ngay fekk est-ce que sax di nga amaat place loolu beneen affaire la wala est-ce que di ko am ci temps yi sa visa bi nekk en cours ak yu mel noonu yépp kooku nan lay def ndaw si gis bërëgam yooyu est-ce que dañ naan kon affaire bi charte la rek mooy kon bu fi wëree du baax nañu xaar dañ naan bu boobaa nag ci côté boobu ah lañ naan ci la waxu xanafiya yi nag di dikkee waaw mooy du luñ joyal que ne ku ku wër Kaaba gi te amoo njàpp rek. mooy def nga loo xam ne bon waroo ko woon a def mais nag comme ni nga koy réparer mooy léegi euh, na nga rendi déedéet comme ni ko Hanafiya yi waxe waxuñ lool de dañ ne charte la mais bu dee ne manu la waa moom en tout cas manu fee nekkati il faut mu dem kenn du ko ni ñu bil dañ naan ko wëral kaaba gi quand même ndaw si mais euh, nga def lan nga am loo rendi ngir mu nekk li nga koy jib jabroo am na ñeneen nag ñoo xam ne dañ leneen da nga koy rendi non da ngay kii da ngay wër kaaba gi te dara du la ci fekk parce que mu tor te loolu wax naa la wax la ci biir xanafiya yi mais loolu nekkul lu gën a dëgër ci seen giir te wax bii moom ci zaarul xujaaj mooy wax bu mujj bii nga xam ne xanaf ci biir xanafiya yi la am moom la ñu woon loolu amaana mooy li nga xam ne ndaw sii nii noonu lay def mooy day wër kaaba yi après mu dem waaw boole ci nag li xanafiya yi wax. ci seen majorité li gën a siiw ci ñoom que ne na rendiwaale dara mooy li gën a wóor insha allah te moo dëppook tamit li leen jëlee ci al imaamu ahmadu ibnu hanbal kon li ñuy wax mooy ne wër kaaba gi charte la kay kii am ci laab charte la waaw moo tax parce que lool waxuma la lool nit mën naa dem màkk nii comme tey nga dem jumaadal dal jumaadal uulaa jumaadal uulaa voilà parce que jumaadaa féminin la ah daa am fu ma doon xool keroog gis ñu def jumaadal awal maa ngi naan é eh, yii di erreur la <laughs> xam na moo ñëw sama xamaan jumaadal awal jumaadal uula ak jumaadal thaniya ah <laughs> léegi mooy kon ma dem xam nga benn jigéen mën na ñëw comme mu demoon Dubaï après ne xaaral ah mën na jaar Kaaba ga mën na dem Makka mu ne xaaral ma dem pour def umra bu ndaw mu dem gis ay mbërëgam léegi nu muy def benn jour kese la fi am benn jour kese dañ naan mbir mi umra daal du farata waaw li gën a dëgër insha allah du farata te mooy daal yow bul bul dem ci kaaba gi waaw loolu lañ lay wax parce que dalilu ñii dafa dëgër lool que ne charte la ci nga am làpp kooku amul làpp benn jour la fiy def te li muy def du farata waaw umra ak du farata ci li gën a dëgër contrairement ak Shafi'i ak ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhi ah kon kooku dañ naan ko ah yaa femme la tatuufi bil bayti hatta tathuri wa ma ma annaki la tathur ah kon nag mooy nag affaire bi bàyyil tamit nga jàpp ne mooy kële buur yàlla lii la dogal qadarallah wa ma sha'a fa'al amoon naa yéene buur yàlla dina fay yéene loolu lañ naan yéene dinañ la nit dinañ ko fay yéeneem loo xam ne jëfam yóbbu ko ci waaw sa yéen moo doon ñëw def ko te innamal a'malu binniyat amanoo ah, ko parce que lii la gaar gaar la bu ñëw da nga agsi rek sa mbërëg yi ñëw te benn jour nga fi am nga xam ne lii la buur yàlla dogal nga ne xadara bu ne bu ma defoon noonu lii bu ma defoon léegi nag ah am na masala man naroon a fàtte hein dinañ ci léegi lii moo tax bu ma defoon lii ma defoon lii yonent saa salaam di wax hmm? ihris ala ma yanfa'uka wa tawakkal ala Allah wala ta'jaz wala ta'jaz ah bu la leen wa idha fataka shay'un la taqul law fa'altu kadha la kana kadha wa kadha walakin qul walakin qul qadara Allah wa ma sha'a fa'al waxal ne bul def ne bu la dara dalee nga naan oh, bu ma defoon lii konoon te lii mu ne non waxal buur yàlla dogal na lu ko neex lay dogal nga jàppe ko noonu ah waaw mooy xër nga ci jëf yi jaamu yàlla mais lii maa neex la boo xam buur yàlla moo koy teg ku ko neex waaw moo la ko teg nag loolu nga nangu loolu ko ne la demee voilà waaw loolu mën na la ci may yoolu ku dem umra waaw <laughs> parce que tax sa yéenee tax euh, léegi loolu nag moo ñuy yóbbu ci wàllu mbëri gi parce que loolu dama ko nar na fàtte mooy waa est-ce que yàpp est-ce que dagan na ak jigéen ne hé attends saay man daal ce que je vais <laughs> mooy damay jël ay pilule yoo xam ne day arrêter day dagg sama mbër gi ba du ñëw waaw comme ça sama mbërëg ji du ñëw ma man a lan comme que sama mbërëg ji du ñëw bu ko defee mu leer ma ne c'est je suis tranquille waaw ma aj parce que woo àddina wóoraani te kat man aj ji fi muy tombe tem mu dombeek sama cycle ma gis ci samay mbërëg kon nag ni may def est-ce que am na possibilité jël ay pilule wala naan ay garab yoo xam ne ay doom yoo xam ne bu ko naanee wala leen ci gàncax yi day tax day retarder mbërëg yi te du ko gis fan yooyu loolu dañ naan la bu dee day indi problème mu santé bu dee ne day am ay effets secondaires loolu moom moom du baax waaw bu dee ne retardement wu mbërëg yooyu mën na indi problème de santé loolu du baax waaye bu dee ne loolu mucc na ci insha allah loolu mën na nekk te lu mel noonu la mawlana ibnu umar radiyallahu anhu daal di woon wax voilà léegi kon côté boobu parce que léeg-léeg jigéen gi jël yooyu mu indil ko ay complication yoo xam ne du jeex mu duggati ci jorgel te moom amoon na cycle normal léegi jaamu yàllaam lëbbajoo ci te manu koo lijjanti loolu yépp conséquences yooyu yu jara bàyyi xel la bu dee lool dañ naan la noonoo après nga def li xanafiya yi wax bu dee manula yow gisoo sa laabaatoo lu dul ba nga fay jóge nga wër kaaba gi après nga rendi dara waaw insha allahu taala léegi euh, ban masala desoon mais waxtu wi sax dañu ñu ngi dépassé mooy euh, xool Sayyidatu Aïsha li mu doon jooy waxoon nañ ko euh, ndax lii mooy mooy comme li waxoon sànq gi ñëw bëgg a bëgg a umra umra bu gaaw un jour ay mbërëgam ñëw waaw Sayyidatu Aïsha da doon jooy parce que euh, jaamu yàlla gu toll nii nar maa waxoon naa lool bareetu loo koy gis de comme la boroom xam-xam ba defoon Basra dëkkoon <laughs> dafa dafa dafa dafa euh, julli julli gee la la la la rate dafa rate julli gee muy jooy toog ci digg ëttam di yuuxu di yuuxu di jooy di jooy mooy du ay di jooy jooy ab paa di jooy am mag di jooy di jooy naan xaw ma wa lan la waxoon maatab nii fanaat nii ahlu basra fa nahaan ya fa fa naan ya ahlul basra mu ne moom sama doom de génn na àddina waaw waa basra ñëpp ñëw di ma jaale waaw waaye nag julli gee raw kenn ñëwul jaale ma <laughs> allah allah baram bi gis nga baram bi ni mu mooy baremu salaf yi buñ ko tër buñ ko tëraloon léegi daanaka yow dangay xanaa danga naan man xanaa du ma xaw a wax ne diw diw jullit la lu dul te ma ne naafiq la <laughs> mooy barem bi dafa rëy mooy ñoom yi doon jàpp moom sa sahaba yi doon jàpp ne ku def lii naa ku ñoom xoolal li ñu doon wax naan ay ñàkk julli ban waxtu lañ doon wax gée Euh, euh, gée am na foog naa gée lañ doon wax Mawlana nu Mas'ud te ne doonul woon ñun moom lañoo leeru nag du nun woon ñëw julli jee lu dul koo xam nag naafiqam dafa feeñ <laughs> kon léew yow noo xoolal barem yooyu buñ ko naroon a tegaat tey <laughs> laa ilaa xanaa doo xaw wax ni diw jullit la bu bu bu dëggu lu dul danga naan waa ji boobu mooy naafiq la <laughs> laa ilaaha illallaah kii xoolal moom mu ngi jooy nee na parce que lan moo tax gaa yi ba ba doomam gaañoo ne ñëw nañ di ko dëfal ak yooyu alors que mu mu mu rate julli gee kenn ñëwul dëfal ko tam te loolu xam nga bàyyi benn julli moo gën a garaaw waa àddina bi waaw tisbaar jot nga toog ba waxtu wi jeex julliwoo ko moo gën a woyof te bu moo gën a ca yàlla nga rayoon ñépp ñu yàlla bind ci kaw suuf tey six milliards lañ nga rey six milliards yépp moo gën a woyof nga bàyyi julli waaw moom mu ne sama doom faatu yi ñëw di ma jaale ma rate julli gee kenn jaayaw la wu mu yuuxu ca guddi ga ci këram nekk ci ëtt këram di yuuxu ko jooy allahu akbar <laughs> ñun kan moo ciy rate julli sawaay ah, buuf ñi gën a tane moom am na xam ne nag dina leen metti nii dinañ ne wuu sàggan naa ak yooyu mais quand bay jooy ak yi gisaguma ko neew ma amul de voilà bon foog naa masala yi lii la woon ah, ah. mais loolu dañuy bàyyi bii di ñëw mooy masalaam waxoon nañ ko foog naa kañ lañu farataal euh, kañ la nu mu tudd euh, kañ la mbërëg wàcc ci doomu kii kii yi waaye wala dañ ko wax benn yoon rek. may ci lu gàtt mooy bon jarul lu jigéen foog naa lool kese moo ci des waaw waaw mais lool kese moo ci des euh, léegi mooy euh, bon bon on va faire comme ça mooy li yonentement lay saar sa wax seetu temps zaki shay'un katabahu Allah ala banati adam ne ko mbërëg gii nii benn mbir mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko bind ci doomu aadama yi ci yu jigéen yi kon mooy kañ quand depuis kañ la jigéen commencé di gis mbërëg est-ce que ci banu Israël comme li nga xam ne hmm? euh, lool la dafa am nañ ko waxee nii dafa am ñoo xam ne dañu ne comme niñ ko solo ci Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu comme ni nga xam ne noonu la ko al imam Abdurrazzaq as-San'ani rahmatullahi alayhi jëlee ci sanad bu wér ba ci imam Ibn Mas'ud ah? mu ne góor ñi eh, góor ñee jigéen ñi ci waa banu Israël dañ doon julli ñoom ñépp dañ doon bokk di jullee ndoo mu ne nag jigéen ñi dañ ci doon ñenn ci jigéen ñi dañ doon profitoo ah, di ci yëraale di ci se di ci yëraale góor ñi di yëqamte ko di xool suñ nee mooy jigéen ñi suñu boroom sànni ci ñoom li nga xam ne mooy mbërëg ba pare mu tere leen sax ñuy ñëwati di julli ci jàkka yi ah mel noonu. Euh, jële nañ ko ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak loolu mooy benn kon nga gis ne kon mu sànni leen mbërëg kon mooy comme si wax ji dee niroog ne mbërëg kon ci ñoom la commencé parce que amul woon après bañ defee loolu la leen sànni mbërëg la def ci ñoom mbërëg yonent ñuy gis mbërëg ba pare ay règle ba pare mu tere leen sax jàkke yi loolu benn wax la deneen wax bi mooy xadiis bi yonent saa salaam nee na lii mbir la moo xam ne su ñu boroom moo ko bind moo ko dogal ci doomu aadama yi kon doomu aadama yi la wax waa banu Israël kese loolu nag dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne hein hein euh, ku mel ni al imaam ad-Daawudi rahmatullah alayhi dana lii am ak xaas la waaw mooy bi mu ne banaatu aadam mooy moom noonu la fexee dajalee xadiis yi banaatu bi mu ne bi mooy xadiis bi biñ nekk nii Sayyidatu Aisha bi mu nee sarif yonent alayhi salaam ne ko lii mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko bind ci doomu aadama yi yu jigéen ñi mooy que ne loolu dafa général bi mu nee doomu aadama yi mais am na beneen xadiis comme bu Mawlaana Ibn Mas'ud bi ak li nga xam ne moom lu mel noonu lañ jëlee ci Sayyidatu Aisha luy wane ne doomu aadama yooyu muy wax mooy waa banu Israël kon ci ñoom la commencé yu jigéen ñi moom noonu la ko euh, boolee waaye loolu insha allah du li gën a dëgër li gën a dëgër mooy li ne mooy li yonent saa salaam de toute façon imaamul Buxaari yi moo tax loolu la wax que ne baabu kayfa kaana kitaabul xaydi première buntu hmm? baabu kayfa kaana bad'ul ah, xaydi wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam haaza allah banaati aadam mu ne baabu bunta ngi kayfa kaana batul xaydi naka la nekk woon début mbërëg lan fan la commencé mbërëg mu ne wa qawlu nabi ak waxu yonente mi alayhi salaatu wa salaam hada lii de muy xaydu mbërëg shay'un mbir la moo xam ne katabahu laaw buur yàlla moo ko dogal ala banaati aadama ci doom maam aadama yi wa mu ne imaamul Buxaari mu tekki wa qaala ba'duhum am na ñenn ñu wax kaana awwalu maa ursila al xaydu ala bani israil première mbërëg fi mu commencé mooy ci waa banu ko suñu boroom sànni loolu junju nañ la li nga xam ne mooy waxu Mawlaana Ibn Mas'ud ak lu mel noonu luñ jële ci sayyidatu Aisha waaye hadith sayyidatu Aisha bii mu jële ci yonent sallallahu alayhi mu ne haadaa lii de te moo tax imaamul Buxaari teg ci wax hadithu nabiyyu aksar waaye nag ah xadiisu yonente mi alei salaatu salaam mooy waxam bii mu ne lii ci doomu aadama yu jigéen yi la ko so la ko suñu boroom dogal loolu moo gën a mat que moo gën a que ne du waa banu Israël kese mais ci jigéen ñi la ci doomu aadama yi moo tax te loolu liy wane ne loolu loolu mooy li Mawlaana Ibn Abbaas wax que hmm? li euh, suuratu Huud bi mu naan keroog bi malaaka yi ñëwee ah euh, ñëwoon ci euh, kii Sayyidna Ibrahim seet si ko fekk ñu waroon a dem mbugali waa kër euh, Seydina Lut alayhim asalatu wassalaam nee na ba muy wax ak moom wamraatuhu qaa'ima fa daxikat wamraatuhu qaa'imatun fa daxikat fekk soxnaam sax muy wax mu ngi taxaw fa daxikat mooy mu gis fa xaadat mooy mu gis mbërëgam te kooku nag sayyidatu Saara nag di soxnaay Seydina Ibrahima alayhi salaam moo jiitu banu Israil mooy seen mooy seen maam sax amaguñu woon waaw te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te mawlaana ibnu Abbaas hmm? ah, al imaam dafa jële ci moom naka noonu al imaam ibnul ci sanad bu wér ba ci mawlaana ibnu Abbaas ah radiyallahu ta'ala anhu mu ne débiwug mbërëg ala Hawwa ba'da an habatat min al janna waaw mu ne mbërëg fi mu tàmbale mawlaana ibnu Abbaas mooy ci suñu maam Hawwa mooy ba mu wàccee jóge aljana ñëw suuf fa la commencé gis mbërëgam ak doomam bi loolu nag mooy li gën a dëgër que ne affaire bi lu yàgg la waaw banu Israël man nga ne bañ defee lool bu dee ne nettali bële que ne mbir mi daa gënoon a takkarnaasi rek mooy que mbir mi daa gënoon a bari ci ñoom ak tamit durée bi nga xam ne moom la doon jël ci ñoom waaye nekkul ne début bi que lool ci ñoom la débuté comme li yeneen ma lay saar saa wax ne daaki shay'un katabahu Allahu ala banaati Adam bon ci kaw noonu foog naa on a épuisé nos masala yi ñu fi liggéey woon ci wàllu sarif insha allahu taala wallahu taala alam kon nag walillahi alhamdu wal minna kon ci kaw noonu euh, lañ pare ci wàllu sarif ak masala yi jëmoon ci wàllu woowu am na yeneen yu bari ci jëm ci wàllu mbërëg ak yooyu mais yooyu euh, dugguñu ci ah ndax yii mooy yi nga xam ne dañu concerné direct ci wàllu aj jéeg yooyu ak ñi nga xam ne ñooy aji rawatina jigéen ñi nga xam ne dañuy gis seeni règle bu ñu nekkee Makka di aj ana nañaa def ak yooyu noonu le ak débu mbërëg ak Sayyidatu Aïsha lan la ihlaaloon lan la yéene woon ak lan la def réellement loolu kon walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ ko bii di ñëw kon pare nañ état bu saraf sarif alt ah, sarif jeex na